annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaab salaasumi'a wa sab'uun waan abi saciidin alxudriy radiya allahu taala anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahu qaal yaxruju addajjaalu fayatawajjahu qibalahu rajulun min almu'miniina fatalqaahu almasaalix fatalqaahu almasaalixu masaalihu addajjaal fa yaquluuna lahu ayna ta'mid fa yaqulu a'midu ilaa haadha alladhii xaraja qaala fa yaquluuna lahu awamaa tu'minu bi rabbinaa fa yaqulu maa bi rabbinaa xafaa fa yaquluuna uqtuluuhu fa yaqulu ba'duhum li ba'd alaysa qad nahaakum rabbukum an taqtuluu ahadan duunahu qaala fayantaliquuna bihi ilaa dajjaal fa idaa ra'aahu al-mu'minu qaala yaa ayyuhan naas haadaa ad-dajjaalu alladii dakara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala fa ya'muru ad-dajjaalu bihi fa yushabbah fa yaqul xuduuhu wa shujjuuhu fa yuusa'u dahruhu wa batnuhu darban qaala fa yaqul awamaa tu'minu bi qaala fa yaqul anta al-masiihu al-kazzaab qaala fa yu'maru bihi fa yusharu bilmishaari min mafriqihi hatta yufarraqa bayna rijlayhi qaala summa yamshi dajjaalu bayna alqit'atayni summa yaquulu lahu qum fa yastawii qaa'iman qaala summa yaquulu lahu atu'minu bii fa yaquulu maa zdadtu fiika illaa basiiran qaala summa yaqul yaa ayyuha nnaas innahu laa yafaalu ba'dii bi ahadin mina nnaas qaala fayaxuduhu dajjaalu liyadbahahu fayuj'ala maa bayna raqabatihi ilaa tarqwatihi nuhaasan falaa yastatii'u ilayhi sabiilaa qaala fayaxudu biyadayhi wa rijlayhi fayaqdhifu bihi فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين rawaahu muslim rahimahullahu wa rawaahu al-buxaari rahimahullahu ba'dahu bimaana al-masaalih humu al-xufaraa wat-talaa'i' kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah <coughs> rahmatan waasi'a mu andil ñu hadis 1815 ginnaaw bi nga xam ne ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi ci baabul mansuuraat wal mulah ah hadis biñ gisoon moo doon hadis 1814 bi mu noon waan Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma waaye wax nañ la ne à vrai dire du Seydina Imraan Hishaam ibn Amir la Hishaam ibn Amir mooy ki nga xam ne moo solo woon hadis boobu ci dëgg-dëgg waaye du. Seydina Imran mu ne radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma bayna xalqi aadama sallallahu alayhi wa sallam ila qiyaami saa'a amrun akbaru mina dajjal walillahi alhamdu wal minna. tey ñu war a gis hadis bi ci tegu moo gën a gudd ah, muy hadis 1815. mu ne waan abi Sa'idin mu ngi jële ci bàyyi Sa'id mu ngi jële ci bàyyi Sa'id mu ngi jële ci bàyyi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na yaxruju dina génn ad-dajjaalu dajjaal fa yatawajjahu mu daal di jublu qibalahu ut ut si ko da lii lii lii nag yeneen riwaay dinañ ko gën a leeral mooy dajjaal mooy bu ñëwee ba buntu Medina noonu quoi <laughs> waaw waaw di jaaxaan gisoon nañ fële ne day bëgg a dugg waaye du mën a duggu léegi lan mooy xew mooy eh, eh, kii bi rëng-rëngee ba am gaa yi génn waaw am ñu ko topp waaye am na yeneen riwaay yuy gën a leeral affaire boobu dinañ ci ñëw insha allah après benn waay ci way ngëm yàlla yi ne xaaral dajjaal mi ñu yonent bi alayhi salaatu wasallam doo décrire ñëw na waa ji génn dem ci moom minal mu'minina rajulun minal mu'minin bokk way ngëm benn góor ci way ngëm yàlla yu dëgër yi fa yatalaqaahu fa yatalaqaahu wala fa eh, yatalaqaahu ci yenn riwaaya yi waaye ci yenn yi fa talqaahu ma almasaalih masaalih yi imaamu Nawawi ca suuf mu ne almasaalih humul xufaraa wa mooy ñi nga xam ne ñooy ces armées ñi nga xam ne ñoo koy ñooy ànd ak moom yor armée yu mag yi ñooñ ñooy masa ñoom ñooy masaalih yi ñoom ñooy dab waaji waaw <laughs> nga xamante ne ñoo koy garder ñooy ànd ak di ko defal yu yées yi ba pare armé wu nag jusqu'aux dents ñu dajeeg waa ji ne ko hé muy armée bi ne ko ne ne ko muy masaale ko dajjaal muy armée bi bi dajeeg waa ji kar ko waaw fa yaquluuna la ñu ne ko hé ayna ta'mid yow foo jëm yow fa waa ji ne a'milu ila hadha alladhi xaraj damay dem ci kii nga xam ne dégg naa ne génn na moo feeñ waaw te bu mooy actualité jamono moom la ñépp di waxtaane ca moom laa jëm waaw léegi nag <coughs> gaa yi ne ko fa ne la ñu ne ko aw ma tu'minu bi rabbina ne ko yow mii taxawal ay ay check point la ñuy dóor dajjaal kenn du agsi ci moom ci ci noonu quoi <laughs> waaw gaa yi dañ koy wër fu ne ñépp di ay ndongam waaw xam nga ñii ñenn lañ yore saa salaam hadis bañ génnoon waxoon nañu rawee yi ànd ak ñoom mooy ci yahuud yi a alf yi soixante-dix mille te waxoon naa soixante-dix mille yooyu mooy ñi jóge Asfahan Asfahan sinon euh, wala ñi cosaanoo fa mais sinon mooy fu mu jaar rek yahuud ya fa ne ak ñi dañuy ànd ak moom ba pare daal ay soldats yu muy àndal mooy masaale ñu ne ko nag yow mi eh, hé ñu ne ko aw maa tu'minu bi rabbina yow xanaa gëmoo suñu borom doo gëm suñu borom bi ñoom dajjal lañ naan seen borom ko allahu akbar <laughs> allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw c'est nag waa ji bi ñu leen tontoo dañ ko njëkkee laaj ci lañ xame ne kii nii daa mel ni gëmul quoi <laughs> waaw parce que waa ji ni mu waxee biñ ne ko hey yow foo jëm ay na tamit mu ne fa yaqulu amidu ila alladhi xaraj mooy ki nga xam ne moo génn waaw ñu jàppee na kii ni mu waxee kilifa gi moom nii lay waxee moom. parce que génn gi mooy génn ci topp génn njub génn ci lu waa yow génn fi lu bon fi indi waaw gaa yi ni i eh. ah yow aw maa tu'minu bi rabbina ah gëmoo suñu borom quoi <laughs> fa yaqulu waa ji ne we eh, ma ne leen maa bi rabbina xafaa ñun suñu borom dëgg-dëgg nii suñu borom bi yàlla ay mbiram nëbbuwul waaw mooy dafa leer naa ngi ci ñun quoi <laughs> waaw suñuy melooy borom tabaaraka wa taala dafa leer nañ kon nag bu ñu ko fi bàyyi ko fi ndax benn waay bu fël fii ñu naan mooy dajjal loolu la nit bëgg a wax léegi nag gaa i fa yaquluna gaa yi nii way uqtulu yenn yi soldats yi ci ñenn ñi ne rey leen kii waaye butin na voilà rey leen ko mu jeex kii dafa def xool dégg li muy wax kii suñu borom lay waxe nit léegi nag bi ñeen ñu waxee ne rey leen ko fa fa yaqulu li ba'd leen li wax ci ñoom ne leen ah déet alaysa qad nahaakum rabbukum an taqtulu ahadan duna ah yéen suñu boroom di dajjaal xoolal dajjaal mu mu yàq gaa yi waaw xam nga day ñëw ne moom yàlla gaa yi dañoo gëm ne dajjaal mooy yàlla waaw ñu doon nii ñenn ñu wax eh, eh, yéen xanaa suñu boroom waxuñu leen woon këne bu leen rey kenn lu dul moom mu am ngeen am ci ndigalam wala mu jox leen ci ndigal te kii gisagu ko ba koy joxe ndigal waaw kon nag ah léegi nag biñ leen fàttalee gaa yooyu loolu nag ñu ne xaala nag ñu ne fa yantalikuuna bihi ila dajjal léegi ñu ne ko zëg waaw waaw daal di koy téye kay <laughs> comme ñuy téye waajooju ñuy indi devant le juge këcc ko di ko yóbbu ànd ak moom indi ko ci dajjal léegi fa idaa ra'aahu al-mu'minu qaal aji yàlla joojee ah, bu gisee dajjaal mu ne qaala ca saase day seen dajjaal gis ko rek ne yaa ayyuhan naas haadha ad-dajjaalu alladhii dhakara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne eh, yéen nit ñi dajjaal le grand plus grand menteur de tous les temps mu ngi nii fenkat bu mag baa ngi nee <laughs> taalibe yi dañuy gën a tee jaf <laughs> waaw ñoom sax dañoo jàpp ne mooy seen yàlla quoi. kii yéen nit ñi kii mooy dajjaal seen kat bu mag bi nar kat bu mag bi alladi bi nga xam ne zakara rasulullah moom la dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di woon ñuy tuddal sallallahu alayhi wa mer xam nga loolu tamit ci biir ñi nga xam ne yow yow yow yaa ñee nga leen te gëmloo nga leen ne yaay seen borom benn waay jóge ne di la traité de kat kat ci kat bu mag un bonimenteur kuy liggéey ci sublime mensonge dajjaal mer waaw ci saate fa ya'muru dajjaalu bihi fa yushabbah dajjaal daal di digle ne kii tàllal leen ko <laughs> mooy liñ naan parkat parkat leen ko moom pat boobu gaa ngi koy wax ba léegi wala déet daa moom yenn ustaas wala yenn professeurs yi wala yenn maîtres yi da def dara ñu ñëw wow les ne les quatre gaillards nañu jóg <laughs> wala les quatre gaillards bu ko nekk ku nekk kii tànk kii jàpp benn tànk kii jàpp benn tànk ñeneen ñi ku nekk jàpp benn loxo ñu tàllal la noonu ci kaw air bi maître bi jël yar bi wala bant bam yor di la ko karawaase waaw di ko dóor ba xalam sedd sawaay ngay kat di kat di doo man dara après nag ñu daal di lay bàyyi <laughs> waaw waaw daanaka toogaat ci bank moom day jafe ci yow lool ndax bugal yu mag yi nga xam ne bugal nañ la ko waaw mooy les quatre gaillards rek gars yi tëb kay xool ci classe bi ñu ci ëpp doole te ngir cee corpulent saa bu ñu waree mbugal kenn rek moom la ñuy woo quoi ñoom la ñuy woo les quatre gaillards rek gars yi tëb nag <laughs> waaw ñu ne jàpp leen ko rek saa yi bi nga naan kii rek gaa yi da ngay jékki rek yëg sa kaw ci kaw yëg sa bopp ci kaw air bi dara teelu lu dul ay gaa yoo xamante ne nii ku ci nekk fa mu jàpp yëngalee kii ma jàpp moom moom ceene na quoi <laughs> dajjaal nag loolu la ñu liggéey mooy nañ ko tendre par quatre <laughs> fa ya'muru dajjaal bihi fa yushabbah mooy ñu tàllal ko bam tàlleeku ñaar yépp ngir lan ngir nag mu daal di recevoir yi ku yu war a ku yu war a jël ndax kii jar nañu daal di koy bantal way <laughs> fa waaw léegi mu ne xuduuhu wa sujjuuhu aywa jël leen ko waaw léegi nag siyee leen ko mooy rey leen ko rey bu metti dangeen koy tàllal ba ba ba ba ba hmm? eh, li nga xamante ne lay tàllal ngeen daal di koy faat am na nag riwaay yoo xam ne da ne <laughs> fa sabbihuhu waaw loolu nag mooy nga ngeen koy tàllal biir bi ba mu tàllee ko ñëreet waaw ba mu tàllee ko waaw fa yuusaw zahru bu ko defee ñu tàllal mooy digg li daal di talleeku ba dara laa lu ci lu ci jóg amu ci waaw wa batnuhu mooy euh, da koy euh, biir bi tegu ci suuf ginnaaw gi nekk ci kaw mooy comme ku dëfeenu waaye ñu tàllal ko nare darban ngir ñu daal di koy euh, mbugal ay yar waaye caw ko fi caw yu métti aca def leen ko noonu lool laa bëgg ma dajaal ngeen def xaala <laughs> ñu def ko mooy dañ koy defaa ci saa la gaa yi si biir waa ji waaw ñu daal di koy tallal ba mu tallee ku ñëreet eh, gaa yi daal di koy dóor ay coup ba mu am problème <laughs> waaye xaala fa sa <laughs> après da jàll ne waa ji aw maa bi eh yow gëmoo yow gëmoo damay xaala waa ne ko way yow fa yaqulu waa ji ne ko way am tal masihul kazzab nga la yow yaay ki nga xam ne dañoo far benn bët bi narkat bu mag bi naraakoon bu mag ni mooy yow nga naan ma lan dajaal gi ne téeméer xaala nag tay ci ay dóor rek joyul quoi fa yu'maru bihi fa yusharu bil mishar min mafriqihi hatta yufarraqa bayna rijlayn rijlayn dajaal ne cette fois ci tàllal leen kii téy leen ko waaw tay li ma bëgg mooy dog leen waaw mooy jël leen mishar waaw jël leen si ngeen siyal ma ko waaw siyal leen ma ko fi bopp bi min mafriqi yi fi bopp bi tàmbale waaw ngeen daal di ma koy couper en deux ñaar laa bëgg ngeen defal ma waa jii nii di jéem a ñuy wax devant tout le monde muy jéem a sama nekk yàlla man dajal aywa saisir leen ko waaw Allahu akbar saisir leen ko waaye defal leen ma ko lii na yar yi na yar yi dal ci yaram na na na ji boo siil leen ko waaw gaa yi jàpp <laughs> gaa yi nga xam ne moom baleen dajjaal joxagul sax ñenn ñi naroon nañ ko rey bu yàgg moom imaginer nag dajjaal ne leen ay woon ak def leen <laughs> léegi bu leen dajjaal waxee loolu nag gaa yi eh, daal di koy def noonee daal di koy daal di dañ koy xar ñaar dañ koy fiyee waa ji nekk hatta yufarraqa bayna rijlay mooy bopp bi bopp bi lañuy ñuy jàpp daal di xar bopp bi di siyee bopp bi dañuy xaaj yaram bi ñaar jaar ci diggante ñaari tànk yi nga xam ne benn tànk fële ak benn partie yaramam benn benn beneen wàll fële ak benn partie yaramam allahu akbar <laughs> léegi nag summa yaqulu lahu léegi nag dajjaal di gëmaloo gaa yi comme ni mu doon def rek que moom day dekkil ñi ñi faatu ne ko kum waaw qum waa ji jóg waaw fa yastawi qa'iman waaw waa ji daal jóg waaw ne cowooral daal di jóg léegi nag bu jógee noonu Dajjaal nag day gëmloo gaa yi ne gis ga waaw maa ko rey maa ko dekkil allahu akbar allahu akbar ci riwaaye am na yoo xam ne dane summa yamshi dajjal bayna bayna al-qit'ayn gis bu buñ ko dogee noonu def ko ñaari paar dañ koo dóor ñaari paar ba benn dali fële benn dali fële dajjal di dox diggante ñaari paar ci waa ji nga xam ne xar nañ ko ci digg bi nag waaw waaw di dox diggante moom di wan di di di di di di cëppi cëppee jaay ne moom mooy moom mooy kilifa gi moom mooy yàlla sax waaw summa yaqulu lahu qum fa yastawi qa'iman mu ne aywa jógal waa ji jóg waaw summa yaqulu lahu mu ne ko atu atu'minu bi mu ne ko hé léegi est-ce que laa wax ah fa yaqulu waa ji ne ko ma ne hé mazdadtu ah fiika illaa tey laa gën a am lu leer nañ que ne yow yaay narkat bu mag bi nga ma lii nga ma def yëpp tos yow yaay narkat bu mag bi qaala summa yaqulu ginnaaw gi nag dajjaal ne <laughs> waaw non waa ginnaaw gi waajooju mu xar noonu ne ne gaa yi su ma yaqulu mu ne nit ñi ay yoon naas ay eh, nit ñi wax ca kaw yi bokk na li gën a merloo dajjaal mooy dajjaal kuy contester autorité am ak nekku yàllaam quoi waa ji ne eh, yéen nit ñi innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin min an-nas gis nga nii nii mu ma def après dugatu ko mën a defati kenn parce que yàlla xamal na ko lool te yeneen saa salaam xamaloon nañu ko ci lu jiitu. Eh. fa yaxuduhu dajjaal dajjaal mu daal di koy jël ak dajjaal li yasbaha dajjaal bu ko wan gaay ne day waxu dëgg day expliquer manuma ko defar dajjaal jëlal ko boppam say cette fois-ci mu jël ko ngir rendil ko boppam ñépp devant tout le monde waaw fa yajaala ma bayna raqabatihi ila tarquwatihi nuhaasa borom bi def li nga xamante ne mooy diggante bopp bi mooy fi ñuy rendi fi ñuy dagg booy rendi ah fa nga xam ne moom la bëggoon euh, ki euh, dagg borom bi def ci comme mooy mooy cuivre boo xamante ne nii day dëgëre noonu moom la fay def sawaay day essayer essayer affaire bi dara du dox ngir mu rendi ko du jàll waaw dara la ci manul teg ko nag ci euh, fi ñuy rendee mooy put gi noonu teg ngir rendi ko dara affaire bi mel ni cuivre cuivre la ci yàllay def waaw waaw mooy da koy dëgëral ba li nga xam ne mooy jaasi yu yor ak yooyu du booree bi du jàll fala yastati' dajjaal du ci man tus i dajjaal xam ne yi i tey rek laa am problème nag léegi nag comme que nag dafa muus <laughs> ngir ilayhi fala yastati'u ilayhi sabila qala fa ya'khudhu bi yadayhi wa rijlihi fa yaqdhifu fi bihi dajjaal daal di bi mu essayé rendi ko mu bañ mu daal di koy simpi liñ naan simpi na ko yegg ko da ko ñaari tànk yi lay yëkkateeg loxo yi <laughs> lay jàpp ñaari loxo yi tànk yi rek daal di koy sànni ci safaram soosu yonent saa salaam doon ñu gisoon ko jataay yële wees nga xamante ne ci la yonent saa salaam doon wax naan dajjaal day am naar ak àjjana ak safara waaw li nga xamante ne nii moom lañuy wan nit ñi naan mooy safara loolu mooy àjjana ku ko dab na nga dugg foofee te nag ca kanta li mu naan àjjana loolu mooy safara dëgg-dëgg dajjaal jël ko rek këmbeel ko sànni ko ci biir foofu kay waaw <laughs> waaw <laughs> waaw wa innama te dëgg-dëgg ulqiya fil janna fa mu ko sànni dëgg-dëgg foofaay àjjana comme ni ko ne saa salaam waxoon mooy lu neex a fa nekk fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa bi mu leen nettalee lii nag mu ne leen hada gis nga waajoojee a'zamu nnaasi shahadatan inda rabbil alamin mooy ki gën màgg wala bokk nañu ñi gën a màgg waaw moo tax yenn yi yenn riwaay bi shakki la Allahu akbar dane kookee mooy a'zam wala aw min a'zam an-naas shahaada ñi nga xam ne ñoo gën a martyr fa boroom bi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi e, e, e, wallahu ta'ala a'lam mu ne rawaahu xadiis bi solo ko muslimun al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhi waaye mu ne warawaa al-Bukhari ba'dahu bi maanaam mu ne imaam al-Bukhari nag solo na lenn li ci xadiis bi mais ci maanaawam waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar léegi mu ne wa al-masalih loolu gisoon nañ ko Abdullah lañ tuddoon ne masaalix goog na nga dégg mooy al al xufara mooy al xufara mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy liggéeyal wa talaa ñi koy yëddul di nga xam ne ñooy ses sentinelles di ko yëddul waaye ñoo koy garder te ñooy armem moom le plus grand menteur de tous les temps di masiixu dajjal léegi rawaahu muslim nañ xool te imaamul buxaari yi lim ci indi bari na dëgg la guddeewul comme nii exactement comme ni ko al imaamu muslim di indi fii waaye kon léegi laaj mooy est-ce ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah solo na ko waaye na ko noone hmm. am na tamit mooy al imaamu Ahmad waaw moom moo ko solo al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ah. rahmatullahi alayhi uh, imam ibnu Maaja soroolu xaw mel nii mais wute bi waaw allahu akbar ah danaa <laughs> daa mu daa gën a gudd sax bii te daa am daa xaw eh, da jaal daa xaw xorom foofu ak ko xaw jàkk tegginam yi waaw naan leen unzuru ila abdi hada waaw <laughs> ah. te boobu boo gën a garaaw boobu day wax ne sax eh, dajaal day dekkil ay pa day ñëw ci ay nit ne leen hé gëm leen ma gaa yi nekk bés ko bu ma leen dekkilee seen baay seen yaay di ngeen ma gëm gaa ne waaw léegi am ay saytaane yoo xam ne ñoom lay ñooy ñëw daal di am forme ñëw ci seen xabru baay ak yooyu ne baay ji jógal yaay ji jógal ay saytaane génn ci xabru yi yoo xam ne seen forme baay ak nday la jël waaw jadda dajjaal ne leen aywa ah léegi ñooñu buñ ñëwee ñaari saytaane yooyu dañ naan waa ji e mooy baay jeeg yaay ji jël forme baay ak yaay kooku ne ko yow sama doom toppal kii kii mooy yàlla waaw <laughs> xam nga lii lu garaaw la <laughs> waaw ba pare waa ji mu dagg nii foofu ci riwaay Imaam Nawawi eh, eh, Ibnu Maaja bi waa jii mu siyee ñaar mun a xattaa yulqaa shiqqayn thumma yaqulu unzuru ilaa abdi hada ba pare da jàll daan xool leen sama jaam bii rek fa inni ab'athu aan dinaa ko dekki léegi waaw summa bu ma ko mu yazamu anna lahu rabban ghayri bu ma ko dekkilee mu naan am na beneen yàlla burul man <laughs> léegi nag mu daal dina ko ay wa jógal mu jóg mu naan ko man rabbuk tan mooy sa waroom mu ne ko rabbi allah wa anta aduwullah anta dajjal wallahi ma kuntu ba'da ashadda basiratan bika minni al waa ji jóg ne ko ma ne nga ne ma yaay kan kan mooy sama borom man sama borom moo yàlla kanta yow yaay noonu bi yàlla bi yaay dajjal kat ci kat bu mag bi wat naa ci yàlla tey la gina tar am lu leer ci sa mbir eh, que démb laata may ñëw waaw waaw bi ma la ginee kii man dama koo gëmoon aw ma waaye mooy loo gën a maarafa moom daal di jokkoog moom dangay ngay kii rek waaw waaw wallahu taala alam léegi en tout cas euh, imam Ibn Maaja am na ay wuute yu xaw a ci am léegi nag xool imam Muslim rahmatullah alayhi moom mu ngi woon di kitaabul fitani wa allah allah allah waaw te boobu ci lay waxe foofu nañ jël beneen bi ci même foofu mais pas comme bi ñu am nii mais fi nga xam ne foofu lay leerale dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Medina lii nii Medina la mooy buntu Medina la woon voilà xam nga mënu faa dugg waaw loolu mooy kitaabul fitan wa saati saa baabul fi sifati dajjal fi la indee comme mooy lii nii imaamu Nawawi indi fii waaye eh, nañ nañ jël fi nga xamante ni nag mooy kitaabul fitan wa salata baabun fii sifati dajjal voilà ah mooy comme bii rek fii sifati dajjal mais après da leen a tegale xam nga imaam muslim day tegale affaire yi quoi léegi xoolal foofu moo gën a foofu nag lay xamalee ne foofu Medina la woon waaw foofu mooy foofu nga mu ne waa ji daa am benn dajjal bi mu kii am benn waay bu génn waaw xoolal. léegi nay xool boobu riwaaya boobu doy na baabun fii sifati dajjal wa tahrimil madinati alayhi wa qatlil mu'min wa ihya'i buntu boobu la ndax bii la njëkk indi daal di ciy teg version bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi indi fii ci Riyaad bi al imaamu al haafizu Nawawi rahimahullah mu ne no al Muslim rahmatullah alayhi mu ne haddathanii Amrun an-Naaqid wa Hasanun wal Hasanun al-Hulwaani wa Abd ibn Humayd wa alfaazuhum mutaqaariba wa siyaaqu li Abd mu jële ko ci ñetti sëriñ mu ne haddathani ñetti sëriñ yi nag ku ci nekk man dong la ko jàngal hadis bi mooy ba ma koy jàngal kenn nekkuma faak beneen taalibi mu ne haddathani amrun al-naqidu mu ne nettali sama sama premier sëriñ di amrun al-naqid di amru ibn muhammad ibn bukayr ibn sabur abu usman al-baghdadi an-naqidu al-hafiz rahimahullah génnaat na deux cent 31 rahmatullah alayhi walxasan ibn al-Hulwani di alxasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali ñi ne Abu Muhammad muy al-Hulwani ar-Rayhani al-Khallal rahimahullahu ta'ala génnaat na 242 wa Abd ibn Humayd rahimahullah Abd ibn Humayd di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kisiyu rahimahullah gane àddina gi après les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-neuf mu ne rahimahullah wa alfaazum mutaqaariba mu ne kàddu yi ñu utilisé nag dañoo jege ñoo wasiyaaqu kanta ni mu ñëwee nii moom hadis bi may indi fii nii mooy li abd mooy sama sëriñ bu mujj bi ni abd ibn humayd qaala rahimahullah mu ne hadathani mu ne nettali na man dong wa qaala al axarani mu ne ñeneen ñaar ñi ñoom li ñu wax dañu ne hmm, ñeneen ñaar ñi moom li ñu ko waxee mooy haddathana la ñu wax mooy nettali nañu yaqub mu ne wa huwa ibn ibrahim ibn sa'd di yaqub ibn ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim ibn abd alrahman ibn awf abu yusuf az-Zuhri di sëtu Seydina Abdurrahman ibn Awf génn àddina la deux cent huit rahmatullahi ala al-jami' qala mu ne hadathana abi Yaqub ibn Ibrahim mu ne baayam mooy kon Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq génn àddina cent quatre-vingt-deux am na mu de rahmatullahi alayhi qala moom an Salih mu jël ko ci Salih di Salih ibn Kaysan almadani abu muhammad ñii ne abul haarisi ñii ne madani la ad-dawsi al-ghifaari mawlaahum rahimahullahu ta'aala génn àddina après les années cent trente am na wuute rahmatullahi alayhi an ibn shihaab mu jële ci ibn shihaab di muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihaab ibn abdillah ibn al-haaris ibn zuhra ibn kilaab ibn murra ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghaalib al-qurashi abu bakr az-zuhri rahimahullah génn àddina la cinquante génn àddina la cent vingt-cinq rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarani Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu ne ki ma nettali ma Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali maamam eh, saxaaba la mooy frère Abdallah ibn Mas'ud bi Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami génn àddina la 94 nekkoon ku màgg màgg ci waa boroom xam-xamu Madinatul Munawwara ala saakini ya afdalu salaati wa salaam anna Aba Sa'id al-Khudri muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id la siiwoon génn àddina ñi ne 63 na ñu ne 64 am ñu ne 65 am ñu ne 64 di ak ibnu shahid yi moom ak baay bi may sahaaba a baay ñu ko faate woon Uhud comme baayu Hishaam bale radiyallahu ta'ala anil jami' kon moom sayyidina Abu Sa'id annahu mu ne radiyallahu anhu haddathana a mu daal di nañuy nettal yawman benn bés hadithan tawilan ani dajjal nettali bu gudd di wax ci masiixu dajjal